fa yaquulu alimaamu alxaafidu alxujjatu alalamu abu zakariya yaxya bnu sharafin alnawawiyu aldimashqiyu alshaaficiyu raximahu llah fi kitaabihi riyaadu alsaalixiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu alsalaati wassalaam fil baab athalaathumiya wa sittatun wa xamsuun baabu nahyi an idaa'ati almaal fi gayri wujuuhihi allati adina alsharcu fiiha kon walillaahi alhamdu walminna ci suñu jataay bii ñu génn jeexaloon nañu chapitre 355 doon wax baabu taxrimi bay'il xaadiri lil baadi wa talaqi rukban banim jeexe woon xadis mi nga xam ne moom lañ ci mujj woon gis moo doon xadis 1780 al imaamu raximahullah mu ne woon waan uqbata bni radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa qaal almu'minu axul mu'min ba mu jeexe walillahi alhamdu wal minna ci lañu jeexale woon suñu tom ci sharaabi soixante inshaa allah ñu war ubbi tom bu bees boo xam ne comme niñ ko waxoon bi ñu génn amaana wal ilmu inda allah ci lañuy jeexale chapitre noo téere kitaabul umuur almanhiya anha bi nga xam ne ci lañ ne woon depuis ay weer walillaahi alhamdu wal minna ñu koy tàmbalee yawmul ahad muy bis bi nga xam ne mooy bisu dimanche le 12 chaban 1447 min hijratihi aleyhi salaatu wassalaam tombeeg li nga xamante ne mooy ci atum grégorien dimanche 1er février 2026 bi al faransawiya kon al imaamu raximahullah raxmatan waasi'a mu ne baabu nahyi an idaa'ati al maal mooy di pasar pasaree alal fi geyri wujuhihi allati adina adina ash-shar'u jël alal di ko def ci loo xam ne yàlla waxu la nga fay dépenser bu dee damaa ñëw fekk jàkka ju ñuy tabax wala ju ñu war a rénover wala bu ñu war a euh, entretenir parce que daa laaj ay facture ak yooyu yu ñu war a fay loolu ma gis boo am benn kee benn euh, kees bu ñu def ci jàkka ji wala ñuy demandé ma def ci sama xaalis loolu lu baax la parce que yàlla moo ko digle waaw ci ñuy taxawal jàkka yi Euh, di ko non seulement di ko tabax mais lépp lu leen di entretenir ñu ne ci waaye bu ma gisee ñoo xam ne dañoo nekk dans le besoin jullit la wala du jullit euh, ñu nekk dans presque léeg-léeg ci loo xam ne sax du besoin que c'est nécessité nit ku feebar feebar boo xam ne dafa laaj ñu faj ko amuñu luñ ko faje ma jël sama dërëm def ci lool ak tamit dimbali nit ku sonn wala gis koo xam ne bon nga jëndal ko lu mu lekk wala yooyu loolu charia moo ko digle du loolu lañ lañ tere waaye liñ tere par exemple mooy ma jël man sama xaalis def ko ci jeu de cartes yi par exemple mooy jeu au yooyu nga xam ne yeneen saa san da ko doon tere wala ma ñëw euh, li mu waxoon ne ñett yi nga xam ne sëy naa oq ba mali bi mu newee moo ko solo woon ne nahaa rasulullah sallallahu alayhi kalbi wa mahril baghi wa hulwaanil kaahini gisoon nañ ko fi xadis muttafaqun alayhi mu ne moom seydna Uqbatu ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu mu ne leen saasam tere na an samanil kalb mooy njëg ga ngay amee boo jaayee ab xaj wa mahril bari yi ki nga xam ne day jaay boppam xaalis bi nga koy jox ngir mën a àgg ci moom ak ñetteel mu ne wa xulwaanil kaahin mooy ñi nga xam dañuy dem seeti gisaanekat yi les magiciens wala ñi nga xam ne ñoo ñëw di la prédire l'avenir naan la bon euh, si tu fais ça voilà je suis professeur nangam bàyyi ay këyit yu ndaw yooyu ñuy bàyyi ci boîte aux yi voilà si vous avez perdu votre travail vous venez me voir mën naa fexe nga retrouver ce travail di la prédire loo xam ne naan la ci sa avenir ne moom mën na koo gérer wala nga réerale dara comme arraf yi euh, moom mu ñëw wala ñu am sa luñ jël ñu sàcc sa benn affaire nga ñëw ñu ne la bon demal ci diw boo demee nga diw ci moom mu ne bon man man naa laa wax kan moo jël sa xaalis bi mais nag mooy lool nga koy jox muy weexal bi ngay jox sëriñ bi muy sëriñu bu xaabakat bi muy gisaanekat bi loolu yeneen saa sallam dafa xaraamal xaalis boobu alal jooju mooy la ciy jëlee ci moom ak képp ku mu ko jox te nga xam ko te am choix wu am leneen kon loolu par exemple cas yu mel noonu dañuy tere nit di fa def xaalisam wala nit koo xam ne mooy yàlla lay def ñu ne hé eh, tey le 31 décembre voilà ça tombe bien ñun am nañ benn euh, soirée dansante bu ñuy def léegi ñu bëggoon yeen góoru koñ paabu poñ gi koñ bi ngeen jàppale ñu ci wala ngeen am lu ngeen ñu ci kiiwe yow nga jël sa xaalis wala di leen rëddal sec loolu yooyu yëpp dafa xaraam parce que jamono ay mbir la yoo xam ne Euh, sharia nangu ko mu ne kon baabu buntu an na yi tere an idaatil mal ci yàq xaalis mooy euh, en fait sharia lépp lu mu yàq xaalis mooy ku ko def fu xam ne diggaluñ la ko fa loolu mooy yàq xaalis mais ça ne veut pas dire que nit kuy dundal nit kuy joxe dépense wala koo xam ne gis nañu muy dimbali dimbali leen wala nga ñëw bon pour faire plaisir à des gens nga dem utal leen loo xamante ne nii wala taa famille wala yooyu loolu tekkiwul yàq xaalis même bu dee ñenn ñu man jàpp ah saay nag moom moom il il moom ni muy toppatoo euh, famiyom bi daa ëpp quoi non ëppul kan moo wax daa ëpp non mooy bu dee pour leur faire plaisir loo xam ne lu dagan la loolu kenn terewu ko mu ne kon loolu bunt bii loolu lay wax que ne tere buñ tere nag di yàq xaalis ci loo xam ne sharia ci wàll yoo xam ne sharia digalu la ko voilà mais fa mu la digal kon loolu lay baax léegi nag mu commencé indi xadiis bu njëkk bi bon fii al imaamu nawawi rahimahullah indiwu fi comme ni mu doon def euh, bon léeg mu def ko lu bari ci téere bi mooy day doon waxoon na ko si introduction bi damay indi ay aay alxuraan yuy leeral li tax mu tudde bunt bi noonu dóora ndey xadis fi ay xadis la fi indi kese mu indi fi ñaari xadis euh, bu njëkk bi muy xadis 1781 kon fa yaquulu al imaamu al xaafizu an-nawawi rahimahullah mu naan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha ta'ala yardaa lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha fa yardaa lakum an ta'buduuhu wa laa tushrikuu bihi shay'an wa an ta'tasimuu bihablillahi jamii'an wa laa tafarraquu wa yakrahu lakum qiila wa qaal wa kasrata suwal wa idaa'ata almal rawaahu muslimun rahimahu llahu taala wa taqaddama sharxuhu alimaamu alxaafiz an-Nawawi mu indi xadis bii nga xam ne uh, am na lu niroog lii loo xam ne jotoon nañ ko fi gis moo tax mu ne romboon nañu ñu ci suuf ñu leeraloon xadis bi mais sauf que nekkul woon a saxaaba bii moo ko solo woon boobu xadis ki ko solo woon mooy Seydina al-Mughira ibn Shu'bata moom la indi juste après mooy deuxième xadis bi mu ne kon an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu bon muy saxaaba bi nga xam ne moo ëpp lum solo ci xadis ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, nga xam ne bisu xaybar la ñëw jóge Daws dëkkam daal di ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu fekk mu ngi woon Xaybar eh, ci xare boobale après depuis boobu mu nekk ak yonent saa salaam saa ba ni yonent saa salaam di génne àddina waaye neewul ne ñetti at kese la def ak moom ba pare ëpp lu mu nettali ci xadiis yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndax li nga xam ne moom noonu la doon def dane woon man ay nekk fi di dem di uti leneen di def leneen dara yitteelu ma woon lu dul man daal bu ma amee lu ma dëgërloo rek mooy di nekk ak yonent saa salaam lépp lu mu jàngale ma jàpp. waaw te moom tamit dafa amoon problème mu mokkal comme ni mu ko waxe woon ne man daanaka da doon moon jàpp dara waaw lépp lu ma masa kii lépp laa doon fàtte mu ñëw wax ko yonent bi alei salaatu salaam yonent salaatu salaam nag ne ma léegi eh, dékkal sa yére waa sa malaan nee na ma ma tàllal yonent salaatu salaam mel ni kuy tibb di am lu muy def di tibb ci air bi comme luy tibb ci air bi di def ci sama malaan bi di tibb di def ba ba ñett yoon mu ne ma xëcc ko ci yow ma xëcc ko nee na boobu ba léegi nag amul kenn kuy wax dara lu dul mokkal naa li nga wax voilà loolu euh, mbir la moo xam ne nag euh, bon euh, kii bon genre kiis la mais lan la yoneen saa salaam def ba mu <laughs> loolu moom <laughs> riir na ma ump na ma am naa gars yi buñ ko xamoon moom ñu bari moom lañuy def waaw bu ko defee dootoo fàtte dara waaw léegi kon Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne annahu qaala mu ne xaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna allaha mu ne gis nga borom bi ta'ala bi nga xam ne moo kawe te yéegul lakum salaatan gërëmal na leen te lim leen bëggal mooy ñetti mbir wa yakrahu lahum lakum salaatan te lim leen bañal mooy ñetti mbir bon lii nag boo ko déggee ça ne veut pas dire que lii bi tere yépp ñetti mbir la li muy digle yépp ñetti mbir la loolu daa bëgg def mettre l'accent sur ñetti mbir yi mu ne fa yarda lakum yi mu leen gërëmal ñetti yoon lakum an ta'buduhu mais yeneen yëpp da koy mën a dugal ci ñetti yi moo taxit mu ne mooy na ngeen ko jaamu wala tushriku bi shay'an ta bu leen ko bokkaale ak dara wa an ta'tasimu deuxième mooy na ngeen mooy jàpp ah mooy na ngeen ko jaamu mooy premier wala tushriku bihi bu leen ko bokkaale ñetteel bi wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an te na ngeen mooy téye ba mu dëgër ci li nga xam ne mooy buumug yàlla gi buumug yàlla gi nag mooy lislaam gi mu fi indi loolu mooy buum doo ak buum goo xam ne daa nekk ne goo xam ne ba may ñëw man chaque suba ma jàpp ci wala boog bu ma ci jàppee du ma ko bàyyi ba kera may génn àddina non waxul lool waaw loolu waxul lool mooy li nga xamante ne mooy lislaam bi li ma fi digle gërëm ko ngir leen jàpp leen ci lool sax leen ci nekk leen ci ba kere génn may wuyu loolu la loolu la bëgg a wax mu ne yooyu mooy ñetti wala tafarraqu te bu leen tàqale ko bu leen nekk ay jullit yoo xam ne ci division ngeen dëkk chacun moom li ko intéressé mooy son intérêt personnel ak tamit wala boog gox ba mu dëkk wala réew ba mu dëkk wala couleur ba ñu yor en keneen jullit bi yor leneen yoram newu ci déedéet bu leen def lool mu ne wa yakrahu lakum mu bañal leen ñett yim leen bañal mooy lii qiila wa qaal qiila wa qaal mooy nee na ñaa yéey mooy rumeur yi waaw rumeur yi on dirait que il paraît que bon j'ai entendu que voilà le gars mooy yooyu yeneen saa sam da ko doon tere bàyyi leen di feesal seen journée yi ci ay qiila la qaal fu ngeen toog seen waxtaan yépp amul kenn kuy wax nga mën a vérifier ay waxam mu jaar yoon lu dul ne boo seetloo wax yi ñenn ñi dañuy affirmer boo leen nee mais yow lii nga wax foo ko jëlee ma ah je je l'ai entendu quelque part je l'ai entendu way loolu la ne yoneen saa sam da ko doon tere nee na lii borom bi gërëmu ko ci yéen da leen koo tere kii la waqaal nee nañu ah nee naa yi wax yu leerul yooyu jullit waxam daa war a leer tegu ci lu leer deuxième wa kasratu su'al bari laaj waaw fu ñu la fekk yaa ngi laaj di laaj di laaj laaj mais laaj bi bu dee ci wàllu diine mooy laaj yi nga xam ne du la amal njariñ waaw ñëw fekk ab sëriñ boo xam ne wala boroom xam-xam nga war a mën a jariñoo ci moom plein de laaj yu am solo nga naan ko waaw sëriñ cheikh bi waaw mais biddiw yi ci asamaan ñaata la loolu fii mu ne yow bu la ko waxee ban jariñ la laa amal yow lan la la yokk pépp suuf yi ñaata la war a toll mais loolu amul njariñ ñaar yooyu amul njariñ waaw am na tamit lu boroom xam-xam yi doon boole ci loolu mooy di laaj loo xam ne existé mais imaginez un jour si nit ñi commencé woon di naaw ah mooy yu mel noonu moo tax imaam Maalik da doon mer yu mel noonu naan da'uha qad hatta taqa bàyyi leen yooyu ba kera muy xew waaw takalluf la rek sonal sa wopp ci loo xam ne yàlla du la ko laaj du la ko kenn laaju la ko kon wa kasrata su'al bari laaj waaw mais tamit bari laaj ci wàllu euh, wàllu alal ak yooyu ndax bu baree day fatigant ci gaa ñenn ñi wa idaatil maal ñetteel bi nag mooy di pasar pasaree di yàq li nga xam ne mooy alal mu ne rawaahu ki solo xadiis bi mooy muslim muy al imaamu muslim abul xuseyn raximahu llahu taala imaam ne waqad sharaxa sharxu mu ne xadiis bii nag moom euh, romboon nañu woon ko fi voilà moom lañ la doon wax ne bon lool muy wax nag xadiisu seydina al mughira bi mu teg ci suuf la woon voilà mais léegi kon al imaamu euh, euh, euh, kii muslim rahimahullahu taala moom ni nga xamante ne noonu la ko ëndee woon premièrement mooy est-ce que imaamu al imaamu muslim rahimahullahu taala moom kese moom moo solo xadis bi ni dañ naan la xadis bi du moom kese sëriñam al imaamu ahmad ibnu hambal rahmatullah alayhi moom solo woon na ko lu jiitu léegi imaam muslim mu ngi ko ëndi ci kiita musnadu abi non kii nu mu tudd Euh, kitaabul aqdiya voilà kitaabul aqdiya baabu nahyi an kasratil masaa'il min ghayri haaja mooy buntu bi mu def bon surah yee ko def paa moom moom parce que imaam muslim deful baabu nangam téereem bi kitaab kese la def kitaab indi ay xadiis bari bu paree ci téere bi bindaat kitaab téere nangam livre sàngam mais ñu mel ni ñoom imaamu nawawi ñii rahmatullah alayhi def sa imaam muslim ñooy ñëw gis ensemble de hadith yi mu fii ñu ne lii mën nañ ko tudde buntu le chapitre de sangam mais imaam muslim deful chapitre imaamul Buxaari nag moo def kitaab ak baab moom yooyu moo ko def imaam at-Tirmidhi moom deful rahimahullah deful ay kitaab abwaab lay def danaan ay buntu abwaabul jihaad an rasulillah sallallahu alayhi wasallam yu mel noonu lay atam abwaabul at'ima wal ashriba an rasulillah sallallahu alayhi wasallam lii nag imaam muslim mu ngi ko ni kitaabul axdiya buntu bi lenn ci shuraax yi comme imaamu Nawawi muy def an nahy baabu nahy an kasrati su'al min ghayri haaja tere giñ tere di bari di laaj ci loo xam ne aajo waralu ko mu ne haddathani Zuhayr ibn Harb imaam Muslim rahimahullah mu ne nettali na ma sama sëriñ di Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullah gane àdduna 160 génn àdduna 232 mooy xadi euh, sëriñ bi nga xam ne imaamu Muslim jëlee na ci moom lépp mil xadiis waaw moom Zuhayr ibn Harb Abu Khaythama al an an-Nasaa'i rahimahullah mu ne qaala haddathanaa Jarir mu ne ki ñetteel mooy Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Raazi al-Kuufi al-qaadi juge la woon gane àddina 110 génn àddina 188 an Suhayl mu jëla ko ci Suhayl di Suhayl ibn Abi Saalih Zakwaan as-Sammaan Abu Yaziid al-Madaniyu rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a génn àddina vers les années cent trente-huit moom ki nga xamante ne mooy Suhayl ibn Abi Salih an abihi mu jëla ko ci baayam baayam mooy Abu Salih di ki nga xam ne mooy Zakwan asay az-Zayyat as-Samman nga xam ne benn boroom xam-xam la woon boo xam ne Medina la dëkkoon mais da doon def da doon jaay da doon def import export ci wàllu lépp lu jëm ci diw yi ak beurre yeeg yooyu du jóge Medina di dem Iraq di jaay mais tamit di jàngale mooy taalibi naa Abu Hurayra la woon comme quoi mooy am liggéey walla am métier ne veut pas dire que man xam-xamu diine sama yoon newu ci non moom danoo yoroon activité am comme li gars di def di jóge ay Sénégal Dubaï waaw ay ay ay ay ay Sénégal fa weneen di jëndi marchandise di ñëw moom noonu la doon def looloo doon liggéeyam te teewul te bu demoon foofu da leen doon jàngal waa waa waa Irak moo tax ñu bari foofu ay taalibeem waaw Medina gi mu newoon it mooy malgré commerce am bopp sëriñam ya fa newoon ñoom Seydina Abu Hurayra saxaaba yi da doon takkoo ak ñoom di jële ci ñoom ay ñoom Ibnu Umar radiyallahu anhuma comme quoi mooy euh, kenn waxu fi bu dee yow xam-xamu diine ngay toppatoo léegi yow sa wàllu àddina bàyyil wala nga nekk fee ñu lay yoral lépp déedéet loolu loolu loolu amul ah. waaw waxuñ la tamit nga nekk ci liggéey yooyu ba lu ñu wax nga non c'est que non liggéey bi daa tax moom yu bari manatuma non da ngay fexe marier entre les deux di def lii di defaale lii loolu man nga ko def utal sa bopp temps boo xamante ne lii moom ngir sama ut xam-xamu diine la loo xam ne sama digganteeg sama borom la nu ma koy jaamoo ak nu may gën a xamee lim ma digal mais teewul mais je suis médecin à à l'hôpital waaye je suis un agronome wala da je suis lu la neex ci kaw suuf voilà je suis un conducteur de bus je suis wala euh, ingénieur pilote man nga doon yooyu yëpp ba pare gën a xam diine ci àddina bi ah li gars foog ne wala euh, bon ñu xam diine moo ñu nekk kulliyaatu sharia kese. faculté de charia ñoo ñoo xam loolu ak njuum ci la ah ku la wax loolu mooy damay foxoon non instant bii ki gën xam diine mën naa nekk benn waa boo xam ne masula génn Suède gën a weex ñépp tudd Jorgen Sen gën a xam diine ñépp ñi nga xam ne ñoo nekk Médine ak feneen ak feneen loolu loolu loolu c'est pas impossible mais mooy da koy jox li nga xam ne moom la laaj kese waaw te sa te sa yéene sell kon mooy euh, euh, euh, Zakwaan nii da doon def import export da doon jënd di jaay di dem di di jóge gis nga Medina ba Irak ni mu sore da doon def aller retour te boobu ay gëléem la ñuy war ay fas yooyu teewul malgré loolu lépp da doon jàngalewaale xam-xam mu jële an Abi Hurayra mu jële ci sëriñam di Seydina Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi génn àddina la 58 am na ñu ne non 59 am ñu ne 57 wallahu ta'ala a'lam annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha inna allaha inna allaha yarda lakum wa yakrahu yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha fa yarda lakum an ta'buduhu wala tushriku bi shay'an wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa yakrahu lakum qiila wa qaal wa kathrati su'al wa idaa'ati al-maal voilà kon nii la ko indee léegi mooy yii nii lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax tere buñ tere pasar pasaree xaalis alal mooy moom lay ne saa saa wax ci suuf nee na bokk na li yàlla gërëm te borom bi lépp lu mu gërëm lu mu gërëmul parce que gërëm la njëkk a wax ne bokk yi mu gërëmul nag ci yéen te bëggu ko mooy ngeen di pasar pasaree xaalis alal moo taxoon mu ne ci aay bi bari ah, euh, euh, euh, inna allaha la yuhibbul mufsidin borom bi bëggul yàqkat yi moo tax ba xaaruuna di yàq di def lu ko neex gaa yi wax ñi nga xamante ne ñooy mbokkam yi ñu ne ko yow tee ngaa wa ahsin kama ahsanallahu ilay xaarun ragal yàlla ci sa alal ji mooy waajooju nga xam ne euh, ci waa banu Israël bokk Seydina Muusaa yi la bokkoon alayhi salaam mais mu fuuy daal di bewew ndax dafa bari alal moo ëppoon alal foofu donc Firawna moo moo yoroon foofu mooy bi moom day jàpp ne moom sax bakkanu nit ñi comme Firawna ana rabbukumul a'la la wax man maay seen borom bi gën a kawe kooku boole wuñ ko ci liste mais à part Firawna mooy këppoon alal foofu léegi de ce fait loolu beewloo ko nag moo tax bu ñu boroom naa inna qaaruna kaana min qawmi muusa fa bagha alayhi wa aataynaahu min al kunuuzi maa inna mafaatihahu la tanu'u dhawi al quwwa euh, la tanu'u euh, mu ne euh, mooy ñi nga xamante ne ci la doon wax ci suuratul qasas mu ne inna qaaruna dëgg la dina qaarun kaana daa bokkoon min qawmi Muusa ci waa kër Seydina Muusa fa baxa alay mu beew seen kaw wa atay naa jox ko minal kunuus joxoon nañ ko ci ay trésor loo xam ne magasin yañ def alalu Qaaruuna yi trésor am yi bu ñu boole woon caabi ya la day day day jafe al usba zawil zawil quwwa ñi nga xam ne mbooloo mu bari buñ bëggoon a yëngal caabi yi Qaaruuna yi rek i mooy magasin am buñ dajaloon caabi yi kese dañuy am problème léegi gaa yi nag di moom mu beew li def lu ko neex ñu ne ko xaaru naa Muusa moo ko jiitoon alayhi salaam di ko yedd ak yooyu mu naan waaye innama utitu wala ilmin min indi quoi non man lii maa ko liggéey sama man maa ko kii dama je sais comment fructifier de l'argent voilà yéen nag xamu ngeen dara ak yooyu quoi mooy rek ñu ngay gis gars yi am alal ni ñuy xeebe ñi amul quoi jàpp ne li tax ñoom amuñ dañoo paresseux non ñi dañu tayel non il faut pas les les de l'assistanat c'est pas bien alors que ñoom ba ñu tollee di di di defar seen affaire bëggoon nañ ko leen dimbali lool seen projet bu ñu leen teguloon loxo amaana doonu loon dox mais boobu moom dañu soxla woon ko leen dimbali léegi ñu am bari le commencé képp koo xam ne meloo ni ñoom ñu xeeb la gaa yi naan ko rafetalal ci nit ñi wabtaxi fii ma aataaka allahu daaral aaxira wala tam nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu naan ko Qaaruun bul euh, sa alal ji nga yor def ci ci yoonu yiw yi te bul fàtte sa cër ci alaaxira waxuñ la ne sa àddina fii waxuñ la ne nga jël lépp daal di koy baraade après di dund yàlla ak wala kaana loolu diine ma solo wax loolu wa ah. képp ku ne dëddu euh, euh, mooy l'ascétisme ça veut que man tout ce que tout ce dont je dispose comme ay bien dama koy joxe après mu dese man may xiif ak mar ak tamit bi xool nit ñi bëtu lebal leen ma wala fay lii leen ma non loolu diine ah non non Seydina Sulaymaan alayhi salaam daa nekkoon ki nga xam ne moo gënoon ci nit ñi a jamonoom te moo yoroon nguur gi moo yoroon alal ji wàññiwu ko dara waaw kon loolu moom yàqul dara borom bi ne borom bi bëggul yàqkat yi waaw mooy alal li nga ci man a def mooy ahsin wa ahsin kama ahsanallahu ilayk rafetalal ci alal ji comme ni borom bi rafetale amoo dara loo gën a ñeneen ñi lu tax mu jox la lu mu joxul keneen ngëneelam la rek fadlullahi la yutihi man yasha kon nag alal boo ko jëlee di ko pasar pasaree borom bi bëggul loolu ndax inna allaha la yuhibbul mufsidin inna allaha la yuhibbul fasad ba pare mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala tubazir ndax innal mubadirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafura mu ne yonent bi alei saatu salaam wala tubadir tabdira xatta yonent saatu salaam mu ne ko bul pasar pasaree ak pasar pasaree gu ëpp gu gu jéggi dayo waaw li la yàlla jox bu ko pasar pasaree après yow nga am yoo xam ne daf ay obligation yu la war la yoo mënula faj waaw nit loo yërëm li xew ci àddina bi injustice yi ak yi nga xam ne ñàkk nañu ça ne veut pas dire léegi jëlal lépp nga jox leen après yow nga nekk nag benn ci seen kaa wala yow nga jege leen léegi soit nga war a muñ waaw boo amee ku la muñaale ah parce que bu dee ne amoon sa njaboot mënula muñ lool amoo droit tamit di leen teg ci loolu naan muñ leen voilà xanaa gisu ngeen nangam ak nangam ñu baax ña lañ doon def mais après ñu baax ñi lan ñu baax ñi kolox loolu lañ doon def ñu baax ñi defuñ li nga wax ah. yeneen saa salaam mooy sangu ñuy wàkkiirlu ci yàlla waaw bii nga xam ne ci la ubbe xaybar yeeg yooyu yëpp amee mais da doon da doon teg de côté euh, euh, vie wu un an te mooy ki dàq wàkkiirlu ci yàlla mooy seen sang kon baradese lépp toog di wax loolu l'islam waxu ko ah. waaw loolu l'islam masula wax loolu kon mu ne ko bul pasar pasare ak pasar pasare ndax ñiy yàq di yàq di dilapider leur bien ak leur argent ñooñu mbokki seytaane la te seytaane dafa noonoo ak boroomam moo tax kon gërëmul lëkkaale ma bunt bi fii mooy idaatul mal mooy loolu te en plus mooy dafay nekk leneen lu garaaw mooy dimbali day tax ngay dimbali euh, li nga xam ne mooy euh, euh, yoon noonu yàlla yi ak tamit ñi nga xam ne mooy seytaane nga leen di dimbali ci li nga xam ne loolu dañ ko waroon a fay te borom bi dana woon wala taawanu ala al ismi wal udwan bu leen dimbalinte ci loo xam ne bàkkaar lak noonu waaye lim ñu duggoon wa taawanu alal birri wat taqwa wala taawanu alal ismi wal waa léegi yow boo jëlee sa alal def ko foo xam ne waru faa def mooy yaa ngi dimbali ñooñu eh, ñu lan la mooy ñu nekk ci loo xam ne lu yàlla tere la waaw mu ngi mel ni gaa yooyu li ñu doon wax sànq gaa yoo xam ne nee nañ dañuy li ñuy def mooy yàlla la tudd parce que yow lañ pare ne affaire bi léegi nga ñëw jël sa alal daal di leen jox eh, te bu dee jàkka ji ngay jox ay weccat bu dee ñi nga xam ne dañoo feebar dañoo soxla gaa yi nga xam ne action humanitaire nga naan non mais am na tubaab yi dinañ ko def alors que biñ la nee ne la yow moom lañ tudd lamb ji wala façon yooyu yow nga ñëw taxaw nag waaw jënd ay chèques yoo xam ne gaa yi di ko wax ci rajo yi ak micro yi loolu lépp yëfi caaxaan la loolu mooy yàq xaalis voilà loolu mooy pasar pasaree li nga xamante ne mooy xaalis loolu la ne borom bi bëgg ko ci yéen waaw borom bi gërëmul ci yéen ngeen di dilapider vos biens comme ça. wa yakrahu lakum ida wa bokk na ci wa idaatil mal loolu mooy lëkkaale ak bunt bi te aaya yi koy wax bari na di tere li nga xamante ne mooy yàq alal euh, ndax mbir mi daa nekk loo xam ne xéewal la gu la yàlla jox bés dina ñëw mu laaj la comme li yonent ba lay saa saam wax ne yawmal qiyaam lan tarima qadamu euh, euh, lan tazula wala lan tarima qadamu mri'in illa yus'alu an arba waaw bakkanu kenn ci mooy tànku kenn ndëggu tànku kenn ci nit ñi yowmal qiyaam du bouger mooy ku dekki rek dees lay taxawaloo léegi nag ñu laaj la ñeenti question yoo xam ne ku dekki dañ la koy njëkka laaj bala ngaa avancer te bokk na ci laaj yooyu yonent bari saa saam nee na dañ lay laaj nit ki yonent saa saam nee na dañ lay laaj yow sa an xayaatika fii ma abla yow sa dund gi li ma la joxoon parce que xéewalu yàlla la am na ñoo xam ne ba ñu nekkee liir lañ génn àddina dañu nekk liir dem ci seel bi ah ñuy nekk bébé il mu mourir mooy âge bu nekk am nañu ñu ci génn àddina yow mu bàyyi la fi ba nga majeur ñu naan déet boole wala ci pauvre yi nga xamante ne dañuy yëkkati loxo dañuy tàllal loxo mu suturaal la jox la ay loo am may la dund ne la jaamu ma léegi boo faatoo dina la laaj sa dund boobu foo ko jeexale waaw ci nan nga jeexale sa dund benn ñaar wa an shababika fii ma fii ma afna yow sa ndaw gi jeunesse xam nga rek naan mais dund jeunesse ci la ñu ne la waaw parce que dafa am solo moo tax mooy li ëpp solo ci dundu nit mooy sa jeunesse bés bu ko pertee perte na rasumaalam mooy sa capital loolu moo tax moom la ñépp xam nag Iblis moom la xam caaxaankat yëpp moom lañ xam moo tax ku nekk ñi ngay diir mooy la jeunesse il faut que ma fexe yaa jeunesse ma récupérer leen parce que bés boo leen récupérer en fait yow li nga bëgg day man di gaaw a taxaw parce que ñoom am nañ force bi am nañ xalaat bi te am nañ jotu def ci lépp surtout bu dee gëm nañ benn mbir waaw moo tax l'islam c'est que walla nañ bàyyi paa yi ñooy dem ci jàkka ji walla ndeysaan ñoom dara desewu leen léegi nag jeunes yi ñoom ñu nekk ci terrain yeeg ak yi nga xam ne mooy caaxaan yeeg ak ñi nga xam ne ñooy fo fo fi ñuy fowe non dañoo war a dem foofu yëpp nañuy dem ci jàkka yi lu tax du ñu dem ci jàkka yi jàkka yi c'est pas fait pour les parents non wa inna wa anna al masajida lillahi jàkka yi yàllaa leen moom waaw mais pour ngeen di ñëw di ko di ko dundal la te la yeneen saa sam doon dénoncé naan sa yaati zamanun ala ummati yatabahawna bil masajid thumma la yu'mirunaha loolu façon façon ŋàññ la ca ñamel noonu mu ne jamono de dina ñëw ci sama xeet jamono joo xam ne gaa yi lii xew lii la mooy dañuy puukare woo mosquée waaw da ngay gis ñoo xam ne dañuy tabax mosquée boo xam ne c'est comme comme panal moske mosquée tellement te une belle moske vraiment la carreaux yeeg waaye yow c'est lem émeraude lépp lañ ciy def gars yi dañ carreaux yoo xam ne da nga boo ci taxawee di gis sa bopp mais jàkka ju rafet mais gars yi duñu ko dundal de mooy ba julli jot nga xool julli lay jot benn sàppe bi sax boo moytul ñeenti nit fay ne te fu ñu xëyee ci yeneen kii yi di di di bàkkoo seen jàkka yooyu ñoo eh, jàkka ji gën a rëy en en en Europe de l'Est wala Europe de l'Ouest wala Afrique de l'Ouest wala nangam ak nangam ñoo ko am te ñoom ñépp ku ci julli jot doo xalaat jàkka ji bu dee sax am na ñi ciy julli bari nañ mu ne lool jamono dina ñëw xam nga lool aw xas la ci ñoon